mooy dix baa mooy deux muy fukk ak ñaar mina sax bi ci saxaabaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa radiyallahu taala anhum ala tafdilihi gëne la lan jàng di xool ci mushaf di xoolub kaamil moom lañ gëmale ala kathiirin ci kaw lu bari umila xam ne moom la nit ki di jëf waaw bari na jaamu yàlla yoo xam ne xool di di jàng alxuraan di ko xool ci kaamil ko féete kaw waaye gën a gën nañ jàng di xool ci kaamil ah lu tax nag ñu gënale loolu mais daa am luñ ko buñ la nee lii dañ koo gënale daa am ci luñ ko gënale buñ nee diw moo gën daa am ñu mu gën ñoom gënale ci lan mooy ci di tari di tari alxuraan ji saa nga xool ko waaw ndax bële day baril ay jëf yoo xamante ne nii moom lay laaj di jàng di xool ci mushaf bi te loolu nag lay leeral nag ci yii mu ne ñoo tax mu ne radiyallahu anhu wa ba'duhum 'allalahu bil kawni ashghala lil lisaani wal 'aynayni wa qalbihi wa yadihi wal hijri ma'a tadabburi al ma'ani fadri mu ne nag wa ba'dhum lenn ci boroom xam-xam yi nga xam ne rahmatullah bi ñu fekkee waxu saxaaba yii radiyallahu anhum fukk ak ñaar yoo xam ne dajaloo nañ que ne xoolub kaamil moom moo gën di ko jànge noonu le waaye mooy est que xoolub kaamil rek di jàngew te sa bopp bee nga marché muusante est ce que loolu la xam nga ne mos waxuñ la loolu moo tax dina ko leeral ci kanam voilà mu ne kon lenn ci boroom xam-xam yi ginnaaw bi ñëwee fekk loolee ci saxaaba yi radiyallahu anhu wax noonu moom dafa ànd ak wax jooju layale ko nan bil kaw ni ndax lan ndax këne gis nga booy jàng di yorub kaamil tiim ko ashghala moo gën a yitteeloo moo gën a soxlaal li lisaan yi day mobilise làmmeñ day tax làmmeñ wi ndax boo ko téye di jàng sa làmmeñ sa làmmeñ mu nga yëngatu di tudd li gën a màgg muy kalaama rabbil alamin kàddu borom bindee fii azza wa jalla wal aynayni ak ñaari bët yi da koy mobiliser waaw day mobiliser bët yi ndax bët yi xool gi ngay xool ci mushaf bi loolu comme ni nga koy tuddee jaamu yàlla gu rëy la waaw bët yi dañuy xool doo fi nekk nekk ko yëga di lu yëngu nga yëndul xool ndax bu dee da tari xanaa nga gëmm mais bu dee da xool nii di tari léeg-léeg am ko rob bu nga xool am lu yëngu nga xool am ku alors que boo sëggee mutri xarasin waaw njatt sa bopp bi nekk koo xamante ne nii danga ngaa nekk koo xam ne ku ànd ak ay teggin hmm? nga def loo lële bi waqaarin def ko ci ak dal ak ak ak ak jox alquran jii nga tiim loolu mooy day mobiliser sa bët yi mooy ci jaamu yàlla joo jële da koy soxlaal waaye wa qalbihi waaye day mobiliser day soxlaal xol bi nga xamante ne li ngay xool di ko jàng moo xam loolu da ci da koy da koy da koy soxlaal wa yadihi ak loxoom bi nga xam ne moom la téye kaamil bi wala loxoom bi nga xam ne bi mu jëlee kaamil bi teg ko wal xijiri mooy mu teg ko ci gironwam mooy bi mu ko tegee ci kawam noone bi mu toogee daal di toog mel ni kuy julli jël kaamil bi teg ko ci pooj yi téye ko téye laa la ko ci loxo benn loxo bi wala ñaari loxo yi jël baaraam bi di ko ci teg ak loolu lépp mooy yooyu yépp di leen di mobiliser voilà loolu mooy day mobiliser day tax day soxlaal loolu lépp nga xamante ni cër yépp a ciy bokk daanaka yi mu lim noonu yépp ñoo ciy mobiliser waaye hmm. mooy li ma doon wax léegi ma tadabburin waaye ànd lii lépp ànd akuk settantal al maani di settantal maanaa yi voilà lii mooy mooy imaadul dina ko ci kanam ah fadri kon xamal li bii moo gën waaw ñu ne bii moo gën lii moo tax jàng ci kaamil ànd ak yii nii yëpp moo gën moo gën tari boo xamante ne nii da tari même bu dee ne tari ba ngay tari settantal am na ci parce que mooy yeneen yi ndax booy tari xam nga téyewoo kaamil téyewoo lu màggari kaamil ba ngay tari te sa bët yi soit da ngaa gëmm wala yaa ngi xool man ne sa bët yi teguwul ci lu lu gën lu mel ni kaamil kon loolu lépp yow sa bët yi sa loxo yi tegoo ko ci kaamil sa giron sa wupp tànk yeeg sa tànk yeeg yooyu ak fi ngay teg sa kii tegoo ko ci loolu loolu mobiliser woo ko kon kay ba léegi voilà loom loolu lañu wax waaye nag mu lay leeral benn mbir mu ne tari bi du tout le temps nag la ko jàng ci kaamil di di féetee kaw de ñu ne ko ah mu ne waaw déglu leen ma wax leen fa in takun an daari xaybi najmaa lilqalbi ma tadabburil maana maa min alqiraati bi mushafin nadar fa innaha tafuuquha kama dahar mu ne fa in takun bu dee nag daf njàng ma dafa nekk an dahri xaybin mooy ci ginnaaw lu lu mooy loo xam ne dafa fàddu loolu mooy lan mooy bu dee dafa nekk njàng ma ci mokkal la waa ji di jànge cam sax waaye nag mokkaam googu moom ajmaa moo gën a boole moo gën a mën a mobiliser lil qalbi ci li nga xamante ni mooy xol ba ma tadabburin maana ànd ak di settantal maanaaya maan ñu ànd minal qiraati bi bi mushafin nadar moom bu dee nit koo xam ne moom mu mu muy tari alquran ci lay gën a concentré ci lay gina a teewloo ci lay gën a settantale maanaaya ci bu doon da téye di ko xool ci kaamil moom la yox minal qiraati nazar bi xafin nazar fa innaha kon nag bu boobaa njàngam moom muy jàng ci mokkal nga xam ne xoolul mobiliser wul loxo yi xool bee non kii boobu nunu të loxo yeeg yooyu waaye comme que ci lay gën a li nga xam ne mooy settantal ga go war ak tafahum ba fexe di ko dégg moom bu koy tari la gi la koy gën a yëg la koy gën am que téye woon kaamil bi mu ne kon bu boobaa fa innaha moo tareem boobu nga xam ne da koy mokkal kay kon tafuquhaa féete na kaw di xool ci mushaf waaw jàng may xool ba nga xam ne da ngay jàng di xool ci mushaf kama zahar comme ni nga xam ne doon la leere ndax mbir mi mbir mi nekkul këne walla lii nañ def ni mooy fan la la jëmee mooy ci est-ce que la suñu boroom wax ci wàllu di settantal alquran yow est àgg nga foofu bu la fa indee rek ba ay wa bu dee kay li la ci gën a li nga xam ne moom foofu fa nga koy amee ah, loolu nag yamul ak leneen waaw bu dee ne bu moo tax sa moo tax man la woon mbir mi du tout le temps eh, moom mooy féete kaw eh, li nga xamante ne nii mooy alquran moo moo moo mooy tari bi ah, waaw waaw afala yatadabbaruna alquran ah eh? walaw kaana min indi gayri llahi la wajadu fihi ixtilaafan kasiira loolu la suñu war a wax ca suuratu nisaa yi waa nit ñi afalaa yatadabbaruuna mais ñoom lan moo leen teree lan moo leen teree seetantal alquran ji takat bés bu jóge woon ci keneen ku dul borom bi tabaaraka wa taala ñoom dinañu yu fekk ay wuute yu bari waaw te beneen bi mu wax ko suuratul qital afalaa yatadabbaruuna alquran am ala qulubin aqfaaluha comme niñ ko fi yàggee gis kon loolu mooy li nga xam ne mooy imaadul amri mooy mooy mooy mooy vraiment li nga xam ne mooy kenoog mbir mi waaw léegi nag comme que waa ji moom buy tari ci la koy gën a amee dee woonu kaamil kon kay xam nga ne njàngam moomu ci ci tari tafuuquhaa féete na kaw njàng ma ca kaamil kama zahar comme ni mu leere léegi nag muy continuer mu ne fa adamu nadari kulla yawmin fi mushafin kuriha inda alqawmi id nadratun wahidatun fi lmushafi tu'addu qurbatan bi qawli salafi mu ne nag fa adamu nadari kantaa ñàkk di xool kulla yawmi bés bu nekk bés bu yàlla sàkk taalibe bi wala camsi walla jaam bi ñàkk cee xool alquran kaamil moo xam lenn ci alquran rawatina ci kaamil moom kuriha lool moom sibees nis ko fa boroom xam yu màgg waaw nitu yàlla yi lii dañ koo si waaw waaw toog ak bésu lëmb bu jeex te xooloo ci alquran non loolu moom dañ koo sib lu tax mel ni ñu leen lu tax ñu ne id ndax nadratun waaxidatun fil mushafi benn xool dong boo ak noo ko noo ko tuutal tuutal fil mushafi ci kaamil ci mushaf bi mooy kaamil bi nga xam dañ cee def lépp ah faatiha banaas mu ne loolu gis nga xool boobu to addu mais jàppe nañ ko te konte nañ ko qurba nekk ak jege-jege yàlla